ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci njàng di ñuy jële ci xew-xewu fatxu makka muy ubbig makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ci jotaay bii weesu agsi woon nañ ci njàngat yooyu ci li jëm ci alxuduud li jëm ci pen yi muy daan yi nga xam ne moom la suñu boroom daldi natt daldi koy teg ngir képp koo xam ne dafa jéggi jalgati luwaa yi nga xam ne moom la teg tamit lii ku ko def nañ ko teg lii gisoon nañu lan mooy définition wu lan lañuy lan lay tekki ci wàllu la làkku arab ak ci wàllu sharia di al maana al shar'i wal istilaahi defoon nañu benn précision boo xam ne bu am solo la bu jar a jàpp muy différence bi nga xam ne moo am entre li nga xam ne mooy alxudud di pen yi di daan yi yi ñu wax léegi ak alqisaas di li nga xam ne mooy lu waay comme rey bakkan ñu rey sa bakkan al nafs bin nafs wal aynu bil ayni wal anf bil anf nga njoos nopp jàmbur ñu njoos sa nopp nga toj bopp jàmbur ñu toj sa bopp waaw loolu di alxisaas wuuteeg pen yi alxuduud mu am beneen di at-ta'zir at-ta'zir benn ci yi ñu tudd du boobu ndax bu doon benn lañ dañ naan ay synonyme lañ mais du moom at di beneen affaire boo xam ne du pen waaye it du li nga xamante ne mooy qisaas mooy du dama jam nit ñu jam ma ñu war maa jam waaye it du daa am loo xam ne buur yàllaa ne ku def lii nangeen ko teg lii loolu sharia bi da ko bàyyi ci loxo yi alwaliyul ki nga xam ne moo jiite moo xam al imaamul a'zam wala le juge ki nga xam ne moom mooy rendre décision yi ci wàllu justice ci wàllu sharia mooy xool li nga xam ne benn waay bu def lu mu waroo xam ne pen amu ci te xisaas mu xool li approprié selon jamono ji selon bërëb bi loo xam ne day dissuasif bu jaree mu woo ko ci ruq daldi wax ak moom képp walla boole ay nit ñoo xam ne ñu ko yedd lañ ñu jàpp ne lool doy na lool doy na bu gisee ne kii dañ ko war a cawi mu ne dañ koy cawi ainsi de suite ba ni sanction yi des wax na di yegg waxoon na ne insha allah bu ñu paree ci xuduud yi wax tuuti ci qisaas ñu dugg ci wàllu tanzir moom sax la nit ñi gën a comme niñ ko waxoon bii weesu moo tax ñu bari buñ gisee réew muy doxal sharia yu atte atte yu mel noonu nga dégg ñi nga xam ne kat nee nañu ñoom ñoom de façon bu doon ñoom ak ñoom rek la àtteeb yàlla du dox ci kaw suuf ñoom ñiy wax ñooñu ndax non seulement fa ñu réew ma ñu nekk xaaju ñoo xalaat sharia te bu ñu ko xalaatoon sax moom dina bokk ci ñi nga xam ne dinañ taxaw ne loolu d'accorduñ mu am fi ndax réew mi dafa ami chrétien ñoom chrétiens yi lañ def seen bouc émissaire waaye il ne faut pas avancer masqué un courageux du avancer masqué yow kay bu dee courage nga rek waxal li ngay wax neel waay sharia wax dëgg yàlla man parew ma ngir ñu doxal ko fii duma ci d'accord loolu wax ko mais bul mbubboo ay réew mi jullit ñi kese newuñu fi man réew nga gis ne ñéppay bokkul nekk lenn ñu war faa teg benn ab bu doon loolu mais laïcité du am France France nga jàpp ne 64 millions wala 66 millions français yépp ñoom ñoo d'accord ci ne laïcité na am buñ naroon a xaar ba ne na ñépp nekk ay laïc chevronné sa bi door a teg lii mooy kon laïcité du fi am waaw et réew moo jël noonu la moo tax xam nga lool ay ay faux la ay fii daa am da xam ne senegal gii waaw ñun rek newuñu fii daa am ay chrétien te ci réew mi lañ bokk ñoo ko bokk loolu ngay wax rek loolu yow waxal bàyyil chrétiens yi buñ bëggee wax mën nañoo waxal seen bopp yow waxalal sa bopp rek xamal sa faiblesse sa ñàkk pare ngir doxal li nga xam ne yàlla mi nga ne moom nga gëm moom ngay jaamu mooy sa raison d'être nga koy wax fu ne te bu ne li ma appli li ma ne doxal leen ko tëral ko doxal leen ko nga bañ ah? ngay woote sopp goo xamante ne nii yow watansi amruhu aarun alayka xam nga ne lool gàcce ñeel na la di woote sopp yàlla fu ne waaw te fu mu nee nañ doxal lii yaa koy njëkk a moy nekk les faux porte-drapeaux pour ñeneen yi waaw bu ñu waxee rek ñu jël àtte yàlla yi fa nabaduhu wara'a zuhurihim ñu daal di koy sànni seen gannaaw ñi mu boo leneen ñooñu nag ngay gis ñoom ñooy njëkk ñoom ngay gis ñooy jina kaas booy wax ñu naan amul ci sharia amul ci alquran fan la alquran waxe ko def lii nañ ko teg lii ça c'est du n'importe quoi c'est des gens yoo xam ne dañuy waxal yàlla loo xam ne waxu ko naan lii nii ci sharia la bokk te bokk ci <laughs> ki xamul nag day day gaaw nekk victime ci ñooñu ndax daleen di jàpp ne li ñu wax wax nañ dëgg alors que ñoom minal kaddamin ci ñi nga xam ne ñoo dàqa nar ci lañ bokk waaye loolu insha allah dinañ ci ñëw buñ ci àggee léegi ci àtte yi ñu ne woon ci xuduud ba léegi tey ñu waroon a gis comme niñ ko annoncé woon mooy ana lan mooy àttey pen yi mooy fan la tegu ci sharia pen yi mooy àttey pen yi mooy gis nañ ne buur yàlla moo leen teg loolu farata la taxawe ko ndax bu ko tegee <laughs> ñan ñooy laaj bi mooy bu buur yàlla ne assaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakaalan min allah assaariqu sàcckat bu góor bi wassaariqatu ak sàcckat bu jigéen bi faqta'u dog leen ah ah seen loxo yi mu nekk loo xam ne jazaan am pay lay doon bi ma kasaba ci li nga xam ne moom lañu sàkku moom lañu def na min Allah mu nekk loo xam ne punition bu dissuasif la boo xam ne ci borom bi la jóge léegi wax ji mooy mais faqta'u boobu ñan la borom bi waxal ñan ñoo war a taxawee loolu est man ak sama groupe man ak sama mbooloo walla keneen ak mbooloo ma wala benn groupus benn groupuscule benn chérissement boo xam ne moom nee na moom gëm na mbir yi te dañ koo war a appliquer est-ce que ñooñu la borom bi naan kon fa ngeen dëkk ma ne man daal jàmm gën gii ma dëkk fii ci pikin département Pikine euh, am na koo xam ne sàcc na boo nga xam ne moom sax néewul ne sàcc na te condition yi tax ñu dagg loxo yépp réunir na ci moom man ak sama ñetti gaay ñu daldi fajaru kër waa ji walla bàyyi ba guddi ba mu ba mu tëdd ñu dem gisee moom ba mu ubbi ba kii ñu jàpp ko nag ko jël suñu ci dagg loxo bi est-ce que loolu lay tekki faqta'u boobu ñan lay ñan la ci suñu boroom jublu ci beneen waxin beneen laajin mooy ana ñan ñooy ñi nga xam ne taxawal pen yi buur yàlla ne nañ ko def nañ ko appliquer ci ana ci ñan la nekk farata ñu taxawal loolu dañ naan <laughs> loolu euh, ci bu doon nguur la nguur lay doom ñooñu la mooy dirigeant yi ñooñu farata ci ñoom àtte taxawal lool mooy farata ci ñi nga xam ne mooy alqaadi yi juge islamique bi ginnaaw bi mu njëkkee nekk farata ci ki nga xam ne mooy le président de l'état islamique waaw ki nga xam ne mooy ki jiite réew jullit ñi lool lay nekk farate ci moom moom nag mooy ut ay tribunaux yoo xam ne ay juges yoo xam ne ñoom ñooy doxal mbir yi di appliquer sentence yi tamit kon ci ñooñu la nekk farata kon faqta'u aydiyahum aydiyahuma du pour ñépp pour ñi jiite la ñi nga xam ne ñoom ñoo am pouvoir def loolu waaw ndax lan moo lan mooy bi bu dee ne ndax xam nga ndax xadiis seydna abu sa'id al bi radiyallahu anhu bi ne saxiix yi mu ne yonent bi alayhi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in fa bi lisaanihi wa in lam fa bi wa in lam yastati' fa bi mu ne nag wa dhalika adhafu al-iman sallallahu alayhi wa sallama mu ne man ra'a minkum munkaran képp koo xam ne dafa gis lu dul noonu na ko échanger ak li nga xam ne mooy loxoom yàgg nañ laa wax boroom xam-xam yi loolu lañ wax que ne loolu mooy ñi nga xam ne ñoo am pouvoir waaw ñi jiite ñooñu la comme que nag munkar euh, euh, le fait nit def loo xam ne pen yàlla dafa ne nañ leen ko teg lii mu leer kenn tegu ko ko loolu min akbaril munkaraat loolu mokku na ci yu bon yi gën a màgg yoo mën a gis ndax foofu mooy dëkk yooyu mooy xaytu uttilat xududullah dañoo neenal li nga xam ne mooy sentence sentence yàlla yi daanu yàlla yi yi mu teg ñu neenal ko waaw te wa man yata'adda xuduud allahi faqad zalama nafsa suñu boroom nee na képp koo xamante ni ni dafa deppaase borne yi yàlla teg dëxale yim def ne bu ko kenn dépassé yi mu tere ne bu ko kenn jege yow nga ñëw ne waay ban jege doxumal dama koy dépassé kooku tooñ na boppam waaye ki nga xam ne it moom moo waroon a appliquer sentence bi defu ko kooku tooñ na boppam mu ne da koy dépassé kon ki ko war a waaja ko ki waroon a appliquer mbir yi kenn dàqulee na tooñ borom bi te ñoom seen bopp lañuy ñuy tooñ léegi nag loolu moo tax faratale ci ñi jiite réew jullit ñu appliquer loi <laughs> léegi euh, bu ko ñépp nee na leen ñépp toog naan garaawul la lool de moom mooy la yonent bi alayhi salaatu waxoon mooy xew li mu waxoon ci xadis boo xam ne xarajahu albuxaari al imaamu albuxaari raxmatullah aley na ko noonu taalibeem bi imaam at-tirmidi raxmatullah aleyhi soloo na ko muy xadiisu seydina an-nu'maan ibn bashiir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na masalul qaa'imi ala xuduudillah walwaaqici fiiha kamathali qawmin istahamuu ala safina fa asaaba bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha fa kaana alladina fi asfaliha ida stasquu ida stasquu maa marruu ala man fawqahum ida stasqaw al maa marru ala man fawqahum fa qaalu walaw annaa xaraqnaa fi nasiibinaa xarqan walam nu'di man fawqanaa fa in tarakuuhum wa maa araaduu halakuu jamii'an wa in axaduu ala aydiihim najaw wa najaw jamii'an mu ne ah, yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne misaalam ki nga xam ne alqaa'imu ala xuduudillah ki nga xam ne day respecter lii mooy euh, yi yàlla teg ne bu ko kenn dépasser bu ko kenn def comme bu ne bu kenn jaaloo nit ki occasion jaaloo taxaw du ko def parce que kooku mu mu ne ah mu fàttaliku boroomam de dafa xaraamal lii mu bàyyi ak waa yi nga xam ne moom alwaaqi'u fiiha moom yooyu yàllay tere moom bu ñëwee dañaan ci dabaj te ko tey mu ne day mel ni ay nit ñoo xam ne dañoo bokkoon nekk ci gennu gaal dañoo bokkoon nekkoon ci gennu gaal léegi ñenn ñi nekk ci kaw mooy parti bi ci kaw mooy bato bato loolu bëgg a wax ñenn ñi nekk ci kaw mooy étage bi ci kaw ñeneen ñi nekk ci suuf mu ne fa kaana alladhina fi asfaliha idha istaqaw al ma mu ne ñi nga xam ne ñoo newoon ci suuf mooy ñi féete parti bi ci suuf buñ sàkk woon ndox bëgg am ndox il fallait ñu yéeg ba ci kaw mooy jaar dem fi fi ñi ci kaw nekk ngir mën a am foofu ndox mu ne benn ñu toog ba ci yàgg ñu ne mooy am misaal la waaye ñun liñ fiy nekk di di di jaabante buñ soxlaa ndox jël escalier yi yéeg ba ci kaw mënuñu woon a bënn fii rek comme que ñoo nekk ci suufu gaal gi mais ñu bënn fii bu ko defee buñ soxlaa ndox ndox mi du dugg buñ paree fattaat ko bu ko defee euh, dinañu dinañu permettre duñu sonn ci di yéeg ak baagante bi te tamit duñu lor ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw di leen derange léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa in tarakuhum gis nga ñi ci kaw buñ d'accord rek ñoom ci loolu wama araadu li ñu nam ma bés bi ñi ci kaw nee ah gaa yi li ñu wax xalaat la de c'est vrai que des fois ñu nekk fii di waaj a sieste quoi nekk suñu óola óola laa gaa yi ñëw di ut si ndox quoi waaye yow léegi gaa yi am nañ xalaat bu rafet ah waaye nañ leen bàyyi rek garaawul quoi ñu bënn ci suuf bu ko defee ñoom ñuy am ndox foofu du du ñu déranger quoi. mu ne gis nga bés buñ leen bàyyee topp leen ci li ñu nam ma halaku jami'an ñoom ñëppay am mais ñu ngi suuf buñ bënnee gaal gi ba ndox mi yow daga yow xoolal nga nekk ci baxru niil xam nga niil dañ koy woyal bax nga ne parce que bon ndox lañ soxla te niil bi moom ndox mi propre na euh, euh, euh, à la consommation suñu bateau bi xam nga comme fleuve Rhône bi bato yi niñ ci jaare Saône bi euh, euh, euh, Loire yooyu yëpp ni ci bato yi jaare ñu ne dañ ko mu ne gis nga bés bu ñu ci kaw d'accord ñi ci suuf ne nañ bënn ñoom bu ko defee ñuy am ndox foofu sans pour autant ñuy yéeg di bi baagante ak a déranger ñuy kaw mu ne xalaku jami'a ñoom ñépp ñooy aw waaw wa in waaye nag bu dee ne dañoo jàpp seen loxo nag ñeen àddee loolu moom jaay wax leen ko ne leen léegi finalement jaratul ñuy yéeg leen déranger li baagante dañuy bënn ci suuf jaay leen àddee ah non mukk loolu du ñu ci d'accord parce que bënn ko mooy yow ñun dañuy ndox mi bu duggee ci bato mais bu buy suux bu ngeen di suux ñu nit dañuy suux ñun ñëpp alku mu ne buñ jàppee buñ leen bàyyee topp leen ci liñ bëgg ñoom ñëpp ñu alku bu ñu jàppee ci seen loxo ñoom ñëpp ñu daldi sauvé wu. loolu mooy lan. mooy lan. gis nga ren tubaab lay saabsaab relation bi mu def ci. réew. Mm. ay nit yoo xam ne non seulement dañuy respecter. luwaay yàlla yi mais lii du individuellement lii mooy euh, l'individualisme ambiant bu gi nga xam ne bu bon gi ronger daanaka léegi société yépp te daanaka société occidentale bi dafa dem ba dee ci loolu loolu da koo boo gisee seen seen seen seen seen seen asile yi problème bi mu am ak seen màgget yi manque de solidarité totale bi am loolu noonu lu garaaw la loolu nag dafa affecté léegi réew yu bari yoo xam ne xamuñu woon loolu mm. ndax lan ñoom dañuy topp li nga xam ne ñoom la yéefar yi def seeni modèle ñoom la ñuy topp euh, ñuy jéem a uti ay asile ak te loolu koo xam ne parent bi mënoon nañ ko bàyyikat ci biir kër gi mais comme que ñuy gaay affaire u nasaraan topp ni gaa yi de euh, mooy affaire bi du affaire u lii nii mooy lan mooy nit ñoo xam ne dañuy def loo xam ne sharia dal na teg na leen war na leen a dal seen kaw gaa yépp ne moo ñun de suñu yoon newu ci chacun est libre hein chacun est libre de faire ce chacun est libre de faire li mu bëgg waaw ñu bàyyi noonu mais gaa yooyu gis nga seeni jëf bu buur yàlla yi mbugal li nii da leen di bàyyi yéen ñi nga xam ne gisoon ngeen waroon a wax mënoon a jëf defu ngeen dara ngeen toog tanaan garaawul non yéen ñëppay alkondoo comme ni gaal gi bu gaa yi bënnoon mooy gaa yi li ñuy def di xotti wormaay yàlla yi ñépp ne nii loolu mooy ñu ngi bënn ba gaal gi nga xam ne ñun ñépp ci bokk dëkk muy réew mi ñu ne bu ñu taxawee nag jàpp seen loxo nag ne nag yii nag mbonte yi ngeen fi bëgg introduire du fi am du ñu fi toog ngeen fi implanter l'homosexualité duñu ko d'accord ngeen fi implanter libertinage ak tamit mooy dépénaliser li nga xam ne mooy prostitution yooyu yépp loolu bu fi am bu ngeen toogee naan garaawul chaque personne est libre de faire de son corps ce qu'il en veut hein alors que loolu loolu kalimatu kadib la loolu wax la joo xam ne du dëgg yaram yi buur yàllaa leen moom amul kenn koo xam ne nit koo xam ne moo moom kooram dafa amul ay la femme est libre et les propriétaires de son corps waxi caaxaan yooyu ngay dégg guddeeg bëccëg mooy ne loolu moo amul corps bi buur yàlla la ko jox dara nga ci moomu yow dépositaire rekk dañ laa dañ la ko mettre à disposition mu wax na rek lii ak lii ngay doxal yàqu ko set dañ la ko aana aari yàlla boo xam ne mustarid da nga ko war a delloo nanga ko bañ a delloo nag ci anam yiñ la ko joxe woon wala lu ko gën a rafet nga naan dangay lu ma neex def léegi mooy bu ñépp toogee ne ñun suñu yennewu ci ah, ah. <laughs> waaw léegi affaire yi ci ñépp lay dal moo tax yonent bi alayhi salaatu pour wane ne farata googu mu nekk farata jaamu yàlla yi taxawal loolu ci kaw suuf moom la doon wax ne aqiimu fi fil qariibi wal ba'iidi wala ta'xudukum fillaahi lawmatu laa'im xadis boo xam ne imaam Ibn Maaja rahmatullahi alayhi soloo na ko bi sanadin xasan sëy muy xadis Seydina Ubaadata ibn Saamit radiyallahu ta'ala anhu wa na taxawal leen penu yàlla fil qaribi wal ba'idi di ko appliquer ci ku leen jege ku leen sori mooy en tant que juge awma droit naan parce que waa ji bon ñoo bokk bawol de waa ji dañoo bokk bawol gis naa ne sax ndeke ñoo bokk village kon nag neen daal di koy exempté de peine de peine parce que sa mbokk la al nag ma ne waa ji moom ñokka la ko baal lu jógee apparemment je n'ai aucun lien parental avec moom ak moom amul dara luñ bokk ci geñoom wala loolu nga fëgg ko pen bi mu ne loolu ñoom ñépp nga yemale taxawal leen pen yi ci ku leen jege ak ku leen sori te nag bu ngeen koy def ndax yonent ci ma saab saab xam ne loolu yomb la gis nga être juste tey def te yàlla képp tax c'est pas simple nit yow yenn poste yi rek boo ko amee léegi say mbokk ñëw bëgg nga mooy yàlla nga mooy yàlla mooy la ñu bëgg ngay doxal le népotisme bëgg ngay jël ñoo xam ne du seen compétence nga leen di recruter parce que yow laay le recruteur ci firme boobu ñu bëgg nga placer ñoom diw te ñoom diw amuñu compétence xam nga Sénégal xam nañ ci lu baax gis nga politiciens yi jiite suñu réew yii ak ñi leen topp ministres yeeg députés yeeg yooyu xam nañ lii may wax bu baax te loolu li gën a yéeme li gën a yéeme mooy sëriñ see leen koy def loo benn waaye taalibe benn sëriñ mën naa defum njombe boo xam ne wallahi alladhi la ilaha illa hu bu ñu woon loi bi bu maywul fukki fan dina ko toog du ñibbi këram te tay ci guddi ah. du fanaan këram dungu si lay fanaane waaye sëriñam woote woote fiil ba mu yëgee mbir ma te yàgg naa yëg njombe yi muy def du wax dara waaye ba bañ ko jàppee nag loxo ci poos mu daldi woote tax nguur gi walla ñaar yor côté boobu ñu fexe nëpp nëppal mbir mi waa ji duñ ko def dara li pire nag mooy ñu jële ko fa ku waroon a dem prison ñu defal ko promotion def ko DG DG ci benn société ndeysaan allahu akbar léegi dama lay laaj nitu diine kooku naan nitu kilifa diine la ci diine ji kooku ban bët la ko politicien bi gisati moo tax boo gis boo gisee relation bi am entre le chef religieux et le politique Sénégal le politicien boobu vraiment c'est une relation d'interdépendance relation la boo xam ne en fait kenn mënatu la dem bàyyi sama moroom ay kii la nuñ tudd commère et compère <laughs> noonu lañ koy waxee <laughs> <laughs> bu dee saay tubaab baax na mooy ne gars yi ay complice lañu voilà ñoom ay complice lañu kii day jàppal kii fii kii jàppal kii fee yow nag comme que politicien bi defal na la loolu sa waa waroon a fanaani kaso wala sa waa yi nga xam ne lii nga kii mu defal la lii yow itam fexeel bu élection ñëwee wala mu soxla voix yi wala yenn voix mu war koo yow moom boo ci manula jàpp ñépp di la dégg ci loi bi na nga ci noppi ba kenn du la ci dégg na yow mer nga ci wala àndoo bu dee élection nga joxe ndigal ne nañ jàppale diw parce que dalaa am fu la jàppale muy relation boo xam ne kenn manula bàyyi sa moroom waaw walla iyaatu billaah lépp tegu fi ci ci baatil Allahu akbar loolu moo tax gis nga suñu réew yi toog Europe wala Canada wala feneen Afrique du Sud di kaas yomb na mais gis nga boo fa nee cëpp il faut buur yàlla yow nga nekk koo xam ne sincèrement sincèrement nit ku dëggu dëgg dëgg dëgg dëgg ba pare am nag am le la peau dure yaram boo xam ne tu supportes beaucoup taxaw ci wàllu ndax kaay moom moom mi njëkk dañ lay fexe xonjom ngir nga dee nga taxaw ci côté yépp waaw te num ci man di deme di nga laisser ay plume mais jar na ko nag <laughs> wax ko yomb na mais boo fa demee moom après foofu ngay mujjee waxati ndax da ngay dugg ci biir muul bi rek di def ni yépp ngir acheter la paix sociale voilà moo tax gars yi ngay gis ñu ambitieux woon lool laata ñuy yor nguur yi doon tenir discours yoo xam ne bañ leen falee danga naan xanaa kay du kii waaye ka ko ñam moo ko xam ka ko ñama ko xam ka ko ñamut xamul niñ deme moo tax les coulisses loolu gars yi ku ci bindoon téere moom day explosif yow boo moywul moom nguur gi dañuy tere téere bi génn ba pare bu dee Sénégal nga fe nga nekk ñu daal lay jàpp yóbbu la dig ñu tëj la ci saa se garde à tëj la alamaan la bu dee nag réew moo xam ne mënuñ laa extrader dañuy fexe benn journal Sénégal du jàllale say information waaw ndax loolu ndax <laughs> loolu la mooy Eh, gis nga nit ñi nga xamante ne nii ñàkk taxawal li nga xam ne mooy justice buur ya yonent bi aleyhi salaatu ne appliquer leen peine yi ci ku leen jege ak ku leen sori wala taxudukum fillaahi lawmatu laahi mu ne te leen jàpp bum leen jàpp fillaahi ci buur yàlla lawmatu laahi ŋàññeek ajug ŋàññaate hmm. hmm. laa alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latiiful kan moo gën a xam ki bind ki bind ay jaamam ana kan moo leen gën a xam wa huwa te moom borom bi al-latiifu mooy ki xam sew sew yi alxabiiru te mooy ki dénkum ba moom mi jànge xamal ñu ci lam nañu alayhi salaatu wa salaam ne taxawal leen pen yi ku sore ku jege wala ta'xudukum fillaahi lawmatu laa'im te bu mu leen jàpp ci yàlla ŋàññaateeg aju ŋàññaate ku mu man di doon ne gis nga ku fi nar a appliquer charia même réew yi charia am ngay appliquer correctement la loi bul foog ne day nekk benn euh, promenade de santé jamais ñu bari dinañu taxaw ngir waay waay àtte bu bu ko teg ndax ndax ki mu laal la mooy li waxoon keroog Fathu Makka innama ahlaka alladhina min qablikum idha saraqa fihim al-sharifu tarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-hadd hmm. mooy mu li mu waxoon rek mooy li li alakoon ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon du dara lulul bu dee ne koo xam ne ci ay classe bi la bokk ci kilifa yi la bokk ci ci ci ci ñi nga xam ne ci yax bu rëy ñoom niñ koy waxe lañ bokk moo def tarakuhu ñu bokk waaye nag bu dee ne ki nga xam ne moo def da'if la absent la boroom mbubb mu woyof la ñu daal di koy dóor pen bi teg ko daan yi mooy doon la ñuy ne dañuy fexe ñëw bul appliquer dara moo tax mu ne tam bu mu leen jàpp ci yàlla law matulaa im aji ŋàññaante aji ŋàññaate gu man di doon xalifa général la grawul yaa ngi appliquer loi bi grawul waaw xam nga xoolal xoolal nettali bi ñuy nettali Seydina Ali radiyallahu anhu ak Seydina Shurayh al-Qaadi pas Abu Shurayh ne al-Adawi bi ñu gisoon euh, en al-Qaadi juge la woon pour ñetti xalifa xalifaay yonent bi sallallahu alayhi wa xulafaa ur nekkoon na xalifa boo xam ne non juge fam ne woon Seydina Omar moo ko fa tegoon radiyallahu anhu bi mu génnee àddina Seydina Ousmane reconduire ko mu nekk juge mu Seydina Ousmane génn àddina Seydina Ali ibn Abi Taalib reconduire ko Allahu akbar Seydina Shurayh moom ngay dégg ci saar ba euh, Ghaashiya suuratul Ghaashiya bim naan wa idal eh, afala yanzuruna ila al ibli kayfa xuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al jibaali kayfa nusibat wa ila al ardi kayfa sutihat fadakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir moom bim ñëwee ba nga xam ne dafa mënatul woon a daanaka dox da doon wax génn leen ma ma génn tuuti ba gis xool xéewalu yàlla yooyu ak kéemtaanu yàlla yooyu muy tudd ci saar boobu ba may gis ilal jibaali kayfa xo ilal ibili kayfa xuliqat wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat moom doonoon mooy euh, euh, Shurayh al-Qaadi bokk nettali naan euh, dafa am benn yahud boo xam ne dafa masa fab dafa dafa jëloon dafa jëloon euh, temps Seydina Ali radiyallahu anhu bi mu nee xalif yéreem mubbu koŋam la gis benn yahud daal di koy yor mu gis benn yahud daal di koy yor ah, mu ne ko lii de sama mbubu koŋ la yahud bi ne non non man maa ko moom juif bi ne man maa ko moom yahudi bi ne maa ko moom léegi bi ñu xëccoowee Surayh di leen àtte neewul man amirul mu'minin laa amal problème moom moom moo fi ñëw mais bu doon tey c'est le président de la république xam nga xam nga juridiction caaxaan yépp ñoom ñooy ut naan immunité pour le président waxatuma la pour les parlementaires l'islam nag amul loolu l'islam tout le monde foofu mooy musulman yi ñoom ñépp a yem devant la loi amul ay kii la wala waa ji chrétien la moo tax bu accès dañ koy maltraiter ñépp a yem devant la loi bu dee ne majuus bi late ate bi moo am problème ak le président de la république bu réewum jullit mi buñ ñëwee devant le juge ñoo ci yem benn te dañ leen di àtte gis nañ Seydina Omar ibn al-Khattab ak Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib foog naa loolu nettali woon naa leen bi nga xam ne ci la Seydina Omar bëgg a jël bi ñu yokku jàkka ji Seydina al Abbaas radiyallahu anhu ne moom comme que këram dafa jege woon mooy nit ñi dañu ñëw ba jàkkaay jumaay yonent bi alayhi salaam xajatuñ ci foog ñu yokku Seydina Omar radiyallahu anhu dajale ñi jege foofu ñi seen kër yi jege ngir man koo jënd boole ko ci jàkka ji ngir yaatal ko Seydina Abbas ne moom moo bañ Seydina Omar nag après ne day confisquer affaire bi ñu dem ci Seydina Ubay ibn Ka'b ngir mu àtte leen hmm? gis nga mu àtte leen Seydina Ali bu àggalee fi ñu ne woon Ali radiyallahu anhu euh, bi ñëwee mu ne lii maa ko moom lii sama mbubb koŋ la xam nañ ne lii maa ko moom yahut bi nii ne non moomoo ko lii man maa ko moom ah léegi comme que yonent bi alei salaatu salaam moom lim ñu jàngal te xamal ñu ko mooy albayinatu ah alal mudda'i wal yamiinu ala al muddaa alayhi wala ala ala man ankar al bayyina mooy la preuve ki koy indi mooy ki nga xam ne moo ñëw accusé noonu la juridiction caaxaan yi ngay gis niw da toog ñu ñu ñu tuumal la ba pare na la nag indil preuve buy wan ne defoo li ñu ne yaa ko def loolu l'islam xamul loolu l'islam moom liñ naan présomption d'innocence moo ko njëkk ko doxal jéppi maam aadam aleyhi salaatu wassalaam mooy lan baraatu zimma al aslu baraatu zimma liy cosaan ci doomu aadama mooy dafa set wecc dara topp ko deful dara il est innocent léegi nag taal aslu baqaa'u ma kaana ala ma kaana yarida ma yarfa'u liy cosaan ci mbir yi mooy mbir yi day des di nekk li mu doonoon fekk amul leneen lu ñëw ñuy yëkkati wane ne ah tey nag waa ji moo def nekkul ca cosaan ba nam meloon tout monde est innocent devant la wa kon nag manoo ñëw fekk nit toog ma ne diw de moom moo njaaloog diw léegi nag na indi preuve yi nga xam ne porté naa ko plainte plainte boobu bu doon ci l'islam du dox yow kay la ñuy dëpp ne la ndax mënoo ne porté na moom moo njaaloo léegi na indi preuve yuy wan ne njaaloowul yédé yow yaa ne moo njaaloo deba ci loi bi ba léegi defawul daal léegi nag ñu monsieur le juge bi danaan la albayinatu aleyk preuve bi ci sa kaw la ne moo yow yaa indi preuve moo tax alquran ne ñi nga xam ne alladina yarmuuna al mu'minaati al muhsanaati thumma lam yatu te indiwuñ indiwuñ la ah, bi shuhadaa ñi nga xam ne yarmuuna al mu'minaati al muhsanaati thumma lam yatu bi arba'ati shuhadaa <laughs> loolu la mooy ñi nga xam ne dañuy dañuy ñëw dañuy ñëw di tuumal ñi nga xam ne jigéen ñu sange sangewu ñu sangewuñi ñu chaste yi ñëw di leen tuumal naan leen yéen a njaaloo ak yooyu te andiwuñ leen li <laughs> summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada ah non ñooñu tey ñoom problème andiwuñu fi ay preuve ndax loolu mooy ñoo war a ñu preuve du ma ñëw ne soxna diw moom ak a yàqu kii ak a saay saay waay waay moom saay saay lu ne lay def yii mu ne gis nga muuraayam gii muy muuru bu guddee wallaahi bu guddee boo ko fekkee bërëb sàngam danga naan du moom léegi <laughs> juge bi du ne ah yow soxna diw léegi montre innocente innocente sa bopp dégg waa ji lañ naan léegi yow indil preuve yu wane loolu que ne la njaaloo ci bërëb sàngam ngay wax kon loolu la al yaminu léegi nag al al bayyinatu ala mudda'a ala mudda'a ki nga xam ne mooy mooy accusé kooku mooy indi li nga xam ne mooy preuve yi ah ki wootewu ne diwa def yaa indi preuve léegi keneen ki moom lu ñu koy wax al moom dañ koy waat loo kes est-ce yaa def lii mu ne waat naa ci yàlla ne defuma ko ñu ne ko demal sa yoon yow nag léegi yow comme andioo preuve bul foog ne fa lay yem ndax dangaa diffamé waa ji léegi loi bi day retourner wu contre yow <laughs> day loi bi day retourner wu contre yow uh-huh. Seydina Ali radiyallahu anhu mais preuve bi mu am xam nga ñi ko doon seede mooy bu dee Seydina Al Xasan euh, nettali bi daal Seydina Xasan da euh, moom mën na ko seede mais seede wa booy sa doom <laughs> mooy preuve yi bi mu am euh, mooy doyut ah léegi. nu mu demee <laughs> mu kon yahud bi yow yaay eh, mbir mi yaa koy yor sa mbir la comme que xalifa bi nee na moo ko yow nee nga yaa ko moom te yow mooy ndax lan moo tax ndax zahir bi zahir bi moo ànd ak juif bi ndax zahir bi li feeñ mooy nit ku solu bi moo ko moom hein nit comme koo xam ne da dañ koo fekk muy dawal oto muy nekk ci volant bi zahir bi li muy wane ne mooy moo ko moom moo tax mu yor ko di ko dawal bu kenn taxawee nag ca trottoir ba ne maa ko moom bu boobaa beneen affaire boobu day indi beneen affaire mooy il faut prévenir li feeñ day wan ne kon waa ji <laughs> ko moom léegi nag buñ jàppee loolu kon mu ci saa see ñu jox mbir mi mais yahud bi bi mu gisee loolu ñu àtte contre xalifa bi xalifa jullit ñi ñu àtt te te na ko moom juif bi ne bien sûr Seydina Ali moo moom yére bi moo moom bubbu xom bi mais ñeme yàlla kese ko ci dugaloon moom daal jël na affaire bi mu naan ko maa ko mu ne ko moom man nii maa ko moom ba mu gisee loolu dafa mujj tuub ne lii moom diine dëgg rek la mën a doon <laughs> équivalent xam nga lu muy néew benn citoyen fële Rwanda bu am procès pré ab président Amérique gagné gagné procès bi loolu moom xam nga booy roy ngaa sax moom du am dara mais comme loolu la équivalent boobu la mu ne waaye yow comme que nii la demee moom xaaral rek man ma nekk koo xam ne nag mu dugg seede baatu seede yi dugg ci lislaam kon loolu kon mooy taxawal taxawal li nga xam ne mooy acte yi loolu farata la farata la bu ko ñépp bàyyee nag <laughs> ñun ñépp a nekk ci alkande waaw wala ñiiw a ngi def lu leen neex ku nekk toog naan sama yoon newu ci ah non non léegi nag euh, ndax problème bi mooy bu doon ne dañu bàyyi noonu mais anarchie moo am moo tax anarchie dëgg gis nga ñu jéem a teg mooy ñu bàyyi li yàlla tëral di tegal suñu loi ay xel loi Napoléon Napoléonien beeg yooyu yooyu changé wul lu bari un semblant de de de justice lay indi mais des na hein première cause bi muy indi mooy désintégration wu société boobu ci wàllu mœurs d'abord ak wàllu jikko hein da ngay gis ci wàllu jikko du taxaw mais loolu moo dal société occidentale yi looloo leen dal ba moo tax yu bari yu bari dal di leen dal waaw loo bari moo leen alak ndax ñoom premièrement dañu nekk société yoo xamante ne ni hein la société occidentale boo xoolee côté mœurs mais yàqu na bu yàgg yàqu na mu yàgg yàgg parce que jàppoon nañ ne même loi yi nga xam ne fitra sax fitra kese da ko doon joxe ndax nag buur yàlla moom moo ñey nit ñi jaamam yi moo ñe loo xamante ne nii ci ci giiw la waaw ci giiw la ci xam ne lii baaxul ñu lii baaxul mais léegi dara du dara moo tax dérive yi daal di bañ parce que ba ñu neenalee li nga xam ne mooy atte yi nga xam ne moom la suñu boroom tëral ne nañ leen ko doxal doxal leen ko ñu bañ waaw ah. léegi buñ gisee atte bi kon mu ko mooy taxawal pen yi loolu farata la waaye ñu ñun doon farata mooy ñi jiite réew mi ñi jiite réew ñu ñooñu la nekk farata léegi nag nga ne ma eh, taxawal soyons beaucoup plus concret suñu pays yi nga xam ne daanaka laïcité fay dox leneen a fay dox taxawal taxawal charia ñu nekk farata ah ci ñi ko jiite la nekk farata mais est-ce que ça day dédommager ñi nga xam ne ñooy peuple bi na ah <laughs> inna allaha laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim buur yàlla du soppi li nekk ci ay nit fekk ñoom soppiwuñ buur yàlla laa yughayyiru ma bi qawmin du soppi li nekk ci ay nit fekk ñoom soppiwuñ li ne ci ñoom loolu mooy lan mooy changement bi nekkul miracle du ay bâton magique du looloo koy soppi de déedéet loolu yépp soppiwu ko lenn la daal mooy Hmm? li koy soppi lenn la li koy soppi lenn kese la mooy nit ñi commencé di soppeeku ku nekk it nga fexe yar sa njaboot ci loolu bu ko defee effet yi day feeñ ci kaw effet yi di feeñ ci kaw loolu mooy indi bés ñu mën a taxawal li nga xam ne moom la suñu boroom ne nañu ko taxawal léegi nag bu ñu gisee loolu kon nag bu dee ne dafa nekk farata ci ci ci ci ñiy jiite am na beneen affaire mooy buñ ñëwee nag ba indi affaire bi ci ñoom amatul amatul possibilité dem di ñaan njekk comme waa xam ne dafa dafa dafa sàcc comme ni xewoon ci xaadisatu fatxu bi waa joo xam ne dafa sàcc hein preuve ñu jàpp ko indi ko devant le juge amatul ñaan njekk avant nag nit man na man nañu intervenir ngir ngir après ngir après avant muy àgg ci juge bi peine bi ñu bañ koo koote te loolu mooy waxu waa jumhuur loolu mooy waxu jumhuurul ulama rahmatullah alayhim ne loolu mën naa nekk que ne avant bàkkaar bi waa ji def ñu war koo teg peine bi kooku mën naa ñaan njekk par exemple ki nga xam ne dafa sàcc ki mu sàcc mën naa gis ak moom ñu def àllamiyaabul waa ji jéggal ko ko wala boog mu xool luñ ko koy delloowee mais bu ko xasee indi ci juge bi mooy bu boobaa amatul droit rétracté te loolu gisoon nañu <laughs> bi ñuy gis tarjama Seydina Safwan ibn Umayya bi ñuy gis tarjama Seydina Safwan ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu Seydina Safwan ibnu umayya radiyallahu taala lan moo ko dal xam nga dafa dem dafa dem Medina bi mu déggee ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam kat nee na képp koo xamante ne ni gàddaayu alku na dal di dem ci ci ci ci ci ci ci ci Medina ci saase sonn daldi tëdd ci jàkka ji di nelaw am benn waay bu ñëw daldi fat li nga xam ne mooy bagage yam fat alal jam fa tegoon yam ëndaale woon mu jàpp waa ji nag jàpp waa ji indi ko ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ngir sentence bi yàlla wax ñu teg ko nee na bi ma ko indee euh, bon après mu gis ne daal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam gis ne waa ji li mu sàcc jar jar àgg na fu tax ñu dagg loxo mu ne dañuy dagg loxoom léegi mu ne ko ah bu dee lool la moom ndax dañuy dagg loxoom ci lii mu ne waaw lool la lool la àtte bi wax mu ne kon man jéggal naa ko kiiwal naa ko waa ji kii mu ne ko déet lu tax defoo ko woon avant la mu koy indi lan moo tax defoo ko woon avant nga ma koy indil lu tax lii nii alam yaabul bii nga bëgg ne may nga ko wala baal nga ko wala lii wëg yooyu lu tax defoo ko woon te lool gisoon nañ ne imaam Maalik tuddoon na xadis boobu mu ngi ci saxiixu imaamu kii boobu ñun tudd xadis bu wér la imaam Abu Daawud na ko noon imaam An-Nasaa'i soloo nañ ko ak ñeneen waaw mooy <laughs> lool la boo xasee agsi ci devant le juge amatul retracté wu déedéet mais avant man ngeen xool njekk waaw man ngeen xool njekk nan ngeen def ah léegi kon buñ paree ci yooyu euh, léegi nag ñu ñëw nag ci wàllu li nga xamante ne ni mooy pour faire pour ñu gaaw quoi mooy léegi am na yuñ la waxoon dañ koy lim am na yuñ la waxoon ne dañu leen di lim buñ leen limee ñu nekk loo xamante ne nii ñu nekk loo xamante ne nii mooy yi nga xam ne pen buur yàlla da cee teg daan ne ku def lii nañ leen ko def na ko teg lii léegi yooyu tuddoon waxoon nañ ne dañ leen di lim euh, li ñu dese ci temps de bariwul li ñu dese ci temps bariwul waaye nañu lim yi nga xam ne wuute amu ci ci boroom xam-xam yi rahmatullah yi këne yii moom pen da cee war këne yii pen daf cee war moo loolu mooy lan euh, bi ñu njëkk bon wala dañ leen di nii lu gàtt lu gaaw après bii di ñëw ndax ay ñetti minutes ñu dese euh, ndax dafa am yoo xam ne dañu dañu dëppoo boroom xam-xam yépp a ne yii nii pen da war am yoo xam ne dañ cee wute am ñu ne pen war na ci am ñu ne ah non pen waru ci léegi yi nga xam ne dañ cee d'accord bi ci njëkk. mooy nit koo xam ne jullit la woon mu toog ba mu neex ko mu ne maa doon jullit mais doonatuma ko maa doon jullit doonatuma ko mooy waa joo xam ne dafa tub lañ koy wax deuxième bi nga xam ne d'accord nañ ci mooy ñoo xamante ne nii dañ koy xaddul xaraaba ñoo xam ne dañuy semer vraiment le désordre dans sur terre comme ñoo xam ne daal ay groupe de yu rëy lañ de yu rëy yuy agresser nit ñi di nangu seen alal yi ci yenn gox yi mën nañ sax faat ay nit waaw di semer trouble ba tax gaa yi kenn mënatu la jaar yenn heure yi yenn paas yi ndax ñoom taal réew yi ci seen mefe yooyu ñuy def avant ñu koy ja avant muy tuub avant biñ ko bu dee dañ koo jàpp laata muy tuub bokk avant ñu avant ñu koy indi bi mooy njaaloo ne pen am na ci ñi mu amee ci ñaar yi ñu njëkk a tudd mooy ku ne woon man maa jullit laa woon nekkatuma ko wala ñi nga xam ne ñooy wër ci réew yi wala nekk fenn di difa di fa agresser kara yi nit yor seen benn groupe de bandits de grands chemins di semer le trouble ci dëkk bi kon ñetteel bi mooy njaaloo ñeenteel bi mooy lan mooy ku ñëw ne diw da doon njaaloo loolu nag góor ak jigéen a ci yem comme jigéen gu ne euh, man gis naa pap muy njaaloo wala paap ne man gis naa astu muy njaaloo voilà kon loolu mooy ñeenteel cinquième bi mooy naan sàngara naan sàngara bi nag moo xam màndil na waaj wala màndilu ko benn la moo xam benn toq dugg ci gémmiñ la naan la dugal ci gémmiñ gi ne day mos ak mu jóor dëru jël kaasu deux litres naan ko c'est pareil hmm? sixième bi mooy sàcc mooy sàcc siis yi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ne yii moom pen buur yàlla da cee teg pen yoo xam ne moom lañuy teg nit ñi kon buñ ko limaatee mooy ku tubbi benn ñiy wër di taal dëkk yi nekk ci gox yi di di fa di fa def lu ñaaw di rey nit ñee ko ñetteel mooy njaaloo ñeenteel mooy nga tuumaal ab jullit ne da doon njaaloo moo xam góor wala jigéen walla naankatu sàngara bi moo xam loolu màndil na ko wala màndilu ko juróom benneel bi mooy sàcc léegi kon xam naa tey dañuy yem fii yii ñépp ci d'accord